cheikh bi kii nee na dafa seetlu daal ni confiance dafa jeex wala mu wàññeeku ci àdduna bi daal nee na ko wóoru mu wor la mu dénk secret mu tas ko mu ni naka la ñuy def alhamdulilah waaw kóolute day muy confiance boobu mu wax mënuñoo wax sax ne dafa jeex nag waaye dafa néew maanaam daje koo ne ku wóor la biir ak bitti moo jafe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko nee na woon jamono dana ba su amee nit ku wóor ñi wax ne askan sàngam day jenn waaye nga ko joo ne ku wóor la lépp loo ko wóoru sa yaakaar bu tax ca moom su boobaa nit ñi di ko yéen loolu nag day wane néewaay ba waaye nag wane wut ne dafa jeex kóolute nag dafa laaj rek nit ki li muy def lépp yàlla tax mu di ko def su boobaa nit ñaa ngi koy gise gisuñu ko ki ko joxoon alalam bi mu ko koy jox kenn fekke na ko kenn fekkewu ko li muy wax ci nit ki ndax yàlla tax muy wax wala yàlla tax muy bàyyi yooyu yëpp dafa jàllu ba ci nit ki nga xam ne buñ ko sàmmloo alal ak buy sàmm darub jàmbur muy jëli ay xàqam lu muy def lu nekk da koy bàyyi xel boroomam su ko defee bu boobaa dana wóor su ko waroon ne alal jaa ngi su ko lekkee kenn mënu koo gis waaye mu xam ne boroomam dana ko gis tax mu arrêté ba a lekk alalu jàmbur muy lu néew wala muy lu bari su boobaa kooku am na koo daru jàmbur noonu moomeeru jàmbur gum mën a doon noonu la yow ma nekk ci àll ba di sàmm su diggante toolu jàmbur la na ngay sàmmoo ba wattandiku dara yàqu ca su fekkoon yaa moom tool ba noonu nga koy defe ci toolu jàmbur lépp loo xam ne lu la léwut la nga di ko daw sa kenn kàttan loolu yi ci la ci lay nekkee waaye lu dul loolu rek kóolute googu dee daal di ñëw te ku xool ni jamono mel da nga xam ne loolu néew na lool yàlla na suñu borom tabaraka wa taala may loolu yi ñuy tudde al amaana wallahu taala alam